A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil Maa'ida. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. alam taalam anna allaha lahu mulku alsamawati walardi yucadibu man yashaa wa yaxfiru liman yashaa wallahu ala kulli sheyin qadir suñu boroom de wax ci laayaam ñeen fukk bi mu ne alam taalam mu yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ndax xamuloo anna allaha kene boroom bi tabaaraka wa taala lahu moom de la ñeel moom dongu mulku samaawaati li nga xam ne mooy nguuru asamaan yi wal ardi ak suuf yu'adhibu man yasha moom nag mooy mbugal ku ko soob wa yaghfiru te mooy jéggal li man yasha ku ko soob wallahu te borom bi tabaraka wa taala ala kulli shay'in ci lépp rek qadirun ku ko capable la ku ko man la de mu ne yaa ayyuhan yaa ayyuhar rasul i eh, yow gi nga xam ne yow la ñu yónni gis nga suñu borom tabaraka wa taala li muy woowe yonent bi alayhi salaatu wassalaam te lii loolu la ñu jàngal te moom noonu lañ ko war di woowe di ko woo di ko jeeg di ko màggal di ko wekk comme ni mu waxoon ci suuratul suuratul fath walla mooy ñooñu na nag kon nag mu ne yaa ayyuhar rasul e yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yahzunka bum la njàquloo bum la teg ci tristesse alladina gaa yi nga xamante ne nii yusaari'una fil kufri dañuy njëkkalante ci weddi yàlla min alladina alladina qaalu ci gaa yi nga xamante ne nii mooy ci nit ñi nga xam ne ñoom qaalu dañu ne amanna bi afwaahihim dañoo wax ci seen làmmiñ yi la ñu ne gëm nañ walam tu'min qulubuhum waaye aka sori seen geen xol yi gëmu tuus layu mooy munaafiquunal kibaar yi nga xamante ne nii ñoom seen ngëm yàlla yépp ci coow kese la nekk ci seen tetu baar làmmiñ yi foofu la seen ngëm yàlla nekk wa min alladhina haadu waaye tamit bum la bum la test tristuloo de njàqaloo ñi nga xam ne saa bu ñu xëyee ñu ngi def lu gina a lu gën naqari borom bi lu borom bi bañ kese la ñuy nekkeek awliya oom yi ak ñi nga xamante ne ñooy ñi ko gëm ci li ñuy ne ñoom daal lu yées kese daa mel ni daal moom daal la ñuy seet ngir di ci nekk mu ne ñooñu ñoom ñépp ñu la teg ci benn tristesse voilà wa min alladina haadu waaye it ci gaa yi nga xam ne naafiq yi ñu ñoom ñu njëkk a wax ñooy naafiq yi ñoom seen seen seen làmmiñ yi lañ ne gëm nañ waaye seen xol yi gëmut waaye wa min alladina gaa yi njëkkalante ci kéefër te bokk ci ñi nga xam ne haadu ñoom ñooy yahuud yi ñoom nag gina nañ leen a xame ci mbir mooy samaa'una déggtalukat lañu lil kadibi déggkatukat lañu te tamit nekk di déggloo nit ñi li nga xam ne lil kadibi ci nar ñoo dàq expliquer daanaka bu ñu bëggee dara moom jaral nañ lañu créer ay kàcc yu garaaw a garaaw nekk ñoo xam ne pare nañ di dégg ak woon ay kàcc lañu samaa'una te ay déggkat déggakatoon koon lañu dégg déggaat déggaa koon lañu li qawmin aaxarina lam yaa tuug bu ñëwee ci yow toog fii yenn ci naafiq yi nekk fi di la espionner déglu ngir ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñuy toxalal li nga xamante ni ñooy sa xalaat ñoo xam ne nag nit ñooña li qawmin aaxarina lam yaa toog yeneen nit ñoo xamante ne mooy naafiq yi bu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di di déglu li muy wax buñ demee wax ko seen mbokk naafiq yi waaye seen nag ñi nga xam ne ñooy seen mbokk yi ci yahuud yi mu ne ñoom yaa tuuka ñoom nag dikkaluñ ne ndax jàpp nañ ne toog ak njaw moom loolu duñu ko def ndax ñoom dañoo wane seenu noonoo ci biti yuharrifuna al kalim te gaa yooyu nga xam ne ñoom lañuy ñuy di leen jox xabaaru jullit ñi ñoom da yuharrifuuna bokk na ci seeni jikko dañuy dañuy dañuy soppi alkalima kàddug borom bi tabaraka wa taala waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yit téere yañ leen jox la nga xamante ne moo ca nekk ca laaya ya nga xam ne moom àtte ya leen arrangé wul ak melo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ya nga xam ne ñoom jàpp nañ ne arrangé wu leen te ndax lépp leen arrangé yooyu yépp dañ koy falsifié di ko soppi min ba'di mawaadi'i ci lenn ca fa nga xamante ni fa la ne ca téere ba ñu ciy xool li leen neex ñu daal di koy soppi nim leen neexee topp li nga xamante ne mooy seen bakkan yi kon nag mu ngi noonu la ne yaquluuna ñuy wax in utitum di waxante nag seen biir naan in utitum hada fa xudu mooy daal ma ne gis nga daal bu ngeen demee daal <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngeen laaj ko daal mooy benn mbir am benn xew-xew am ngeen bëgg mu àtte leen bu ngeen demee mu daal di leen wen ooteetum bu leen joxee haada lii mooy lu dëppoo daal ak ni ngeen ko bëggee àtte boo xamante ne nii wute naag bi nekk ci tawraat ndax li nekk ci tawraat dafa dur comme liñ gise woon keroog nettali boobu waa njaaloo woon ñu ñëwoon naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa abal qaasim daal di ñuy àtte mu ne leen man tawraat kon tu doon ko fi fan yee bañ àndoon ak seydina wa mawlaana abdallah ibn salam alayhi ridwaanu salam léegi nag loolu la ñu naan nag bu ñu joxee daal bu dee jox nañu àtte boo xam ne moo gën ñàkk metti bi nekk ci tawraat fa xuduuhu jël leen wa in lam bu dee nag joxu leen boobu fax fahdaru jox leen loo xam ne dafa tar ni tawraat wala lu wuteeg loo xam ne daa gën a tar moom éé bu leen ubbee ci leneen moom lu wuteeg loolu loo xam ne day metti daal bu lu yomb fahdaru na ngeen moytu nangeen ngeen bañ bu leen ko jëlee suñu borom ne wa man yuridillah képp koo xam ne borom bi daa namm fitnatahu mooy bàyyi ko mu daal di sànku falan tamlika lahu min allahi shay'a comme yahuud ak naafiq yi ñi ci borom bi daal di dogal kaste ne ñoom moom day seetaan maandu ci seeni mbir ñu sànku mu ne borom bi ko mu nammal loolu nag alhamdulillah falan tamlika lahu min allahi shay'a yow seydina muhammad alayhi salatu wasalaam kooku de manaloo ko ca borom bi dara ulaayika gaa yoo yële alladina mooy ñi nga xamante ne nii lam yuridillahu borom bi de nammul an yutahhira quluubahum mu daal di laabal daal di sellal seen xol yi moo tax mu maandu ci seeni mbir bàyyi leen ci kéeféer gi ak jëdu dip bi nga xam ne moom lañ newee lahum dina leen ñeel fi dunya ci àddina gu doya di kii da jal di daal di suufee li xam ne mooy ak gàcc de dina leen laal wala hum te ñeel na leen fil axirati ca àlaxira adabun mbugal moo xam ne azimun bu màgga màgg la boo xam ne duñu ko bokk ak kenn mu ne gaa yooyu nag sammauna lil kadib déggaakoon lañu ñi nga xamante ne nii mooy ay nar nooy non seulement ay déggaakoon nar lañ mais déggalkatu nit ñi ay nar daanaka ñoom nar kese lañuy ñuy dégg wax yu amul falsifié fii mu ne buñ bëggee daal di dal cim réew dinañ ko tuumaal loree moom daa yor ay bombu sàngam wala ñoom ñuy sànni roquette te yow ñu faa dugal ci réew mi comme Gaza rek lu ñuy lekk rek mënuñu koo am mënuñu ko fay dugal fu ne nga cadrer ko fa yor ay satellite yu leen di surveiller vingt-quatre heures sur vingt-quatre nga ne ñooñu mënuñoo dugal lu ñu lekk waaye mën nañoo dugal ay bomb nag yu ñuy jële ca biti loolu lépp nag di ko wax ci médias yi nga xam ne ñoo ko yor di déggatal nit ñi li nga xam ne ay kàcc waaye it moom kese lañ pare ngir dégg de ak kaalu na ay ndóofaakoon koom lañu ay lekkaakoon lañu li soxti li nga xam ne mooy aral joo xam ne ju riba alal joo xam ne ju xaraam muy alalu corruption ak dessous de table yi ak ñoo ci ay ak li nga xamante ne intérêt yi yàlla xaraamal daal ak ñoo ci gaaw naan ko ndóof di ko lekk dal di koy daganal fa in jaa'uka sunu boroom nag ali na azza wa jalla ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam fa in jaa'uka bu ñu la dikkalee ngir nga àtte leen ñoom ñu mel nii moom ñuy gaa yi fahkum baynahuma wa'rid anhum bu la neexee man daal bàyyi naa ko ci sa loxo yow sallallahu alayhi wa sallam bu la soobee nga daal di leen àtte seen diggante wala rek nga dummóoyu leen wa in tu'rid anhum nan leer nag boo leen dummóoyoo falan yadurruka shay'a manaluñ la tus manaluñ laa lor dara dara dara seen menace yi à peine bu mu la tiital bu la deg ci benn njàqare boo leen dummóoyee dara nga la lu nara la manula lor waaye nag boo ñëwee nag ba daal di nangu ne danga leen di àtte nag fahkum baynahum bil qist na nga àtte ci ñoom nag li nga xam ne mooy njub muy alquran muy li nga xam ne moom laa yónnee ci li nga xamante ne muy àtte yoo xam ne même daa nekk ci seen téere yi alquran ñëw saxal ko nañ leen àtte ci yoo yëlee inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala yuhibbul muqsitin moom de dafa bëgg ñi nga xam ne ñooy ñi maandu ñi mu ne wa kayfa mu ne waaye sax ñoom naka yuhakimu naka yahuudi yii di la atteloo wa indahum te nekk na fa ñoom at-tawraatu muy téere bi ma yónni woon ci seydina muusa di tawraat alayhi salaam mu nga fa ñoom fiihaa te nekk na ca biir tawraat hukmullah atteb yàlla bi nga xamante ne nii moom la atte ci seen kaw summa ginnaaw gi yatawallaw na boo leen attee mooy ñu dummóoyu tawraat non seulement ñu dummóoyu tawraat mim bandi daalika ginnaaw loolu le waaye it même bu ñëwee ba nga atte leen mbir mi neexu leen gaa yi daal di nekk ñoo xamante ne nii dañuy dummóoyu comme ca suura ca la nga xam ne mooy mooy mooy raj rajmu ba raj rajmu ba ñu ne héehée waaye ñii njaaloo moom tawraat dane nañ leen jami xeer bañ faatu nañ dem seeti feneen mu ne wama ulaayika déet gaa yoo yële de bil mu'miniina nekk ñuy way ngëm yàlla inna suñu borom ne inna ñun anzalna tawraat bi ñuy daw di ñëw ci yow doon ut lu yomb far nga delloowaat leen ci àtte boobu ndax alxuraan loolu la àtte léegi nag gaa yi mën a innaa ñun anzalna tawraat ñun borom bi tabaaraka wa taala dañoo wàcce tawraat fiihaa nekk na ca biir hudan jub wa nuurun ak leer yahkumu biha nabiyun da ciy àtte woo ñi nga xam ne ñoo yonent yi de alladiina ñi nga xam ne aslamu ñoo wommatu ñoo wommatul seen borom tabaaraka wa taala li lilladiina haadu wu di ci attewoo ngir ñi nga xamante ne nii mooy nag yonent yi nga xam ne ci waa banu israil lañ bokk ñoom de lool lañ nekke woon waaye lilladina haadu ak gaa yi nga xamante ne nii it war rabbaaniyuun mooy alladina aslamu lilladina haadu ni nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo wommatu bokkoon ci yahuud yi ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom nañ doon a tewoodee war rabbaaniyuun ak ñi nga xam ne ay kojug boroom bi lañ ay boroom xam-xam yu fees dell mën a yar ci l'islam mën a yar di ko jaarale ci li ci aaya ci aayaay boroom beeg téeréem yi wal ahbaaru ñoom itam ñi ñépp ci lañ doon waat tewoo muy seen fóore yi nga xam ne ñoom dañoo ragal seen seen boroom muy seen boroom xam-xam yi seen boroom fuqaha yi nga xam ne dañoo déggoon diine te doon ko doxe ngir seen boroom ñoom de lii lañ doon doxee moom lañ doon àtte bi mastuhfidu ci li nga xam ne moom lañ leen takkuloo moom la leen boroom bi daal di dénk dal di leen koy jox ci téere bii ngir ñu koy doxe min kitaabillah te tukkee ci téere bi yàlla boo bële di tawraat wa kaanu alayhi shuhada te ñoom nag nekkoon nañ ci loo xamante ne nii ñoom seede lañ woon ci loolu léegi nag ñii buñ ñëwee ba ko fi moom ngay xam na seeni neen kese la ñuy topp kon nag falaa taxshawun naas kon nag dëgg-dëgg waaye bu leen jullit ñi bu leen ragal ñi nga xam ne ñooy yahuud yeek yéeféer yii waxshawni te ngeen may ragal man dong seen borom wala tashtaru bi ayaati thamanan qalila te bu leen jënd sama atte yii ngeen ne ko fi dégg daal di koy soppi bàyyi ko fi ngir lan sama samanan njëg qalila gu néew muy mbiru àddina arada dunya poñeetum àddina tax ngeen jënd ko samay mooy mooy mooy mooy bailleur de fonds yi bu mu tax ngeen jël sama charia bi teg fee deg ci moratoire ngir lu neex yéefér yi waman lam yahkum képp koo xam ne nag àttewul bima anzalallah